après gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi ci doon ànd ak ci njàngat yooyu li nga xam ne moom la al imaam ibnul qayyimi al jawziya raxmatullaahi aleyhi daldi wax ci zaadul macaad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa muy téereem bu am solo boobu di zaadul macaad Ah, ñu ngi woon nag ci agsi woon nañ ah, ci côté bi mu doon waxee jataay bi weesu ci watu wàllu ngiñ yi waaw waa ji bu giñee ah loolu gisoon nañ jataay ba weesu woon mais biñ tàmbali woon mooy waajoo xam ne dafa fase ndax dafa meroon wala loolu kooku ak paseem day dog wala mu àtte dara comme ni ñu waxoon ci testament bi loolu day dog waaw dañ koy exécuter kay day day mooy dañuy sentence am dañ koy exécuter ndax moo ko wax waaw yooyu ba mu des koo xam ne moom ak meram dafa ñëw ba àndatul ak xelam waaw mer mi da koo yóbbe ci mu ànd ak àndatul ak xelam waaw wala rek koo xam ne dañ koo forcer kooku moom kenn du bàyyi xel force gi ñu ko forcé waa joo xam ne gaayee ko forcé ña ko ayo fasel sa soxna gaawal boo fasewul yow on va loolu gisoon nañ bi ñu doon di affaire pen yi ak liñ naan diwa tay wala tayul te loolu bokkul képp koo xam ne dañ laa forcer déedéet faseel sa soxna boo kiiwul on te on te t'exécuter des na la faat nga xam ne gaa yi fawuñu nga ne fase naa ko lool kenn du ko bàyyi xel waaw waa ji nga xam ne tamit dañ koo drogué waaw dañ koo drogué ba pare waxloo ko loo xam ne bàyyi ba xam ne màndi nañu ne ko léegi waxal nga signé fii mu signé ne way fase naa sama soxna devant ay témoins signé kooku kenn du bàyyi xel loolu waaw kenn du ko bàyyi xel lu tax ay loolu leer na way waaw ah. ah, waa ji àndul xelam dañ koo drogué moom dafa ñëw gars yi waa ji masu koo fooge parce que kooku yàgg naa dem këram te loolu dalu ko yàgg na koo invité set fois-ci gars yi mere ko ñu invité ko ci un hôtel de la place mu ñëw ndeke gars yi combine nañu benn serveuse ne xoolal ni ngay def boo indi yi moom bosam def ci lii lu ko màndil ndax bu dee ñun ñoon di kaas yi moom boobu day tem bon même bu dee du ci bàyyi xel mais daal defal loolu bu ko defee dañuy toog ci hall bi waaye hall d'hôtel bi fi ñuy jële café yooyu nga indi ma ne on on euh, je veux je te prends quoi ma jëlal lan meew ngay jël walla cappuccino wala gaa yooyu ah wala chocolat chaud mu ne chocolat chaud ñu ne ay kon na chocolat chaud bi agsi ndekete yoo chocolat chaud bi comme <laughs> dil si de waa defaral ko ci dugalaaleel ko ci affaire bi mu naan tuuti ne waaye man de saay maa ngi xaw miir de ma ne ko non nañ jàll ci biir ci oto nañ jàll ci biir ñu jàll ci chambre ba ndeke sawaay waajal na ay papier yoo mag bind daanaka hmm? kiiloo ko waa ne tat xamatul fu mu ne di gis fukki biddiw te bidd te bëccëg lañ ne mu def loo kooku kooku kenn du bàyyi xel loolu waaw kenn du bàyyi xel loolu loolu gisoon nañu ko waaye gisoon nañu côté bi mu naan xawa xaa kii jii bi non pas xaariji yi bi tem muy jéem a lonk ci di jéem a ut lu yonent mi alei satu salaam ne man dumaa leen waral yooyu buur yàlla moo leen waral moo leen jox lu ngeen war mu ne mukk kooku day fontu <laughs> déedéet kooku day fontu manu cee manu cee tu sukkandikoo déedéet parce que affaire bi loolu buur yàlla mooy ki nga xam ne bu dee yonent bi aleyhi moo joxe nii mooy comme ni waxoon cee nag xadiis yi rek waaw ne man damay séddale buur yàlla mooy joxe man damay séddale rek ki joxe dëgg dëgg mooy buur yàlla yonent bi aleyhi salaatu lu dul séddale waaye gisoon nañu yeneen gisoon nañu yeneen ci li al imaam Ibn al Qayyim daal di wax ci côté bii waxoon na lu fait que yonent ma saa saam faatul naafiq yeeg yooyu loolu àqam la woon surtout ñi nga xam ne parce que surtout ñi nga xam ne seenu kéefër daa daa leer seenu wala ñu wax ci yonent ma saa saam loo xam ne dañ def yéefër waaw parce que képp ku ñëw ne am na yenn wax yoo xam ne nit ki moo génn boppam ci diine ah, kenn génnewu ko képp koo xam ne mbir yi dafa leer mu ne sii mais gëm yii yépp leer nag ne bon lii nag yonent ma la saasam mais wax walla iyaadu billaah non non a jàpp ne noonu lay deme mais man bon gaw ma ne nii lay deme kooku xafara kooku weddi waaw wala mu wax ci àqu yonent ma la saasam lu dul loolu mu ne autorité yi kooku duñ ko ba mu dem dañ koy sentence bi dañ koy dóor yonent ma la saasam nag moom da ko doon def buñ ko waxee mu ne bu leen faat kenn ala naqtulum mu ne kenn du leen faat lu tax ndax bëgguma ñu naan Seydina Muhammad day faat ay saxaabaam hmm? mu ne loolu moom man na waaye autorités yi après kenn amul droit naan danga koy ba ñooñu fekk ñu teg leen santas léegi ñun foofu lañ yemoon mais dafa am benn masala bu ñu sotewul boo xam ne moom wax na ko mais dañu koo sute hmm? mooy fi mu ne moom euh, al imaam Ibn al Qayyim raxmatullaahi alayhi euh, bim naan ke ne diggante fii la ko def mooy masala biñ gisoon bim naan wa minha anna nabiyya kaana sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna as-salatayni fi as-safar bokk na ni ñuy jànge ci xew-xew bi kën ne yonent mi alayhi salaatu da doon boole diggante ñaari julli bu tukki woon gis nga bi mu waxee loolu dafa am masala bu mu ci teg laata muy wax naan wa minha annahu sallallahu alayhi wa sallam aqaama bi tabuuka 'ishrina yawman yaqsuru as-salaa bokk na liñ ciy jàng kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam passé na vingt jours Tabuk di wàññi julli ci lañ doon waxe affaire wàññi julli hmm? kon loolu diggante boobu dafa defoon benn masala pourtant gisoon naa ko pan pour man waxoon naa ko mais après laa gis ne waxuñu ko léegi kon dañuy jël foofu après continuer muy benn istinbaat boo xam ne benn tegtaloo boo xam ne bu sew la <laughs> bu sew a sew boo xam ne imaam alxaafis ibn xajar def na lu mel noonu ci euh, fatxul ci ci ci ci buluuxul maanaam ci buluuxul maanaam def na lu mel nii imaam al ibnul qayyim def ni mu tegtaloowe fii xam nga bi naan wa an imran ahmad ibn ali al asqalaaniyu ibn hajar al asqalaaniyu rahmatullah alayhi mu naan wa an imran ibn husayn radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu tawadda'u min mazaadati imra'atin mushrika muttafaqun alayhi hadith boobu mu ne se jëlee nañ ci Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma kenn yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak saxaabaan yi de ah tawaddu daal dina ñuy jàppe jàpp nañu mim mazadati ci baag ci baagu baag mooy euh, benn récipient la boo xam ne kiy dem au puiser puiser de l'eau dans un puits hmm, ci teen waa ñuy dem di tii ci teen moom mooy yor loolu ab récipient la boo xam ne dangay day amaale loo xam ne bu dee yi gaa yi nekk ci kii pôles yi ñu ciy def am na façon boobu am na boo xam ne nag da nga koy mooy da takk dara ci ci ci ci comme suuf waaw comme ab suuf day am jàppukaay jàppukaay bi nga jëlut buum takk ko ci léegi boo buum bu gudd nga ñëw ba ci teen bi sëgg ah yoor ko ci boo ko ci boo ko ci defee ba ca biir ndox ma soo bi day dugg ci ndox mi tànk lu bari nga yëkkati nag voilà loolu mooy baat. bon yow mi dégg wolof di nga ne bon lii peut-être jaru ko mais jar na ko parce que am na ñoo xam ne yenn mots yi ñuy wax da dee ñoom xamuñu ko waaw yow xam nga baat day évident mais du ñëpp xam baat am na ñoo xam ne ma suñoo dund ba gis baat mhm. tay mag lañ parce que fi ñoom buur yàlla da leen defal xéewal yu rëy waaw te yow amaana yow miy déglu sax fa nga xamee baat du fa nga dëkk boo mooy sa village nga demoon walla boo nga dem ci teen yi nekk ci banlieue yenn kii tool yi ci banlieue bi ci ñaay bi ak yooyu boo mooyul fa nga xamee baat mais sinon sa kër amatul baat daanaka ñu bari les Dakar waa les Thiès waa les même xataa yenn région yi sax robinet yi mu ngay ndox maanee baawaan ñu bari xamatuñu baat mhm. loolu xéewalu suñu borom la yoo xam dañ ko cee war di sant waaw léegi kon mu ne yonent bi alei satu ak saxaabaam yi dañoo jàpp ci mazada mooy ci baagu benn ki nga xamante ne mooy daam zaaj benn jigéen boo xam ne mushrika la xam nga loo tudd nañ ko sax bee weesu bi ñuy wax xadiis seydina imran ibn xusayn bi seydina abu qatada seydina zayd ibn aslam ñoonu Seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani doon wax ñoom ñëpp ak yeneen yuy wax ci biddante gu yonent ma lay biddanti woon waxoon nañ la xadiis Seydina Imran bi mooy ba ñu biddante Seydina Abu Bakar jëkk a yeewu Seydina Imran tegu ci Seydina Omar yeewu di wax allahu akbar ba yonent ma lay yeewu hmm? bañ paree julli ba pare nee na ñu gis benn waay mu gis benn waay bu bu isolé ca gannaaw mu ne ko yow lan moo tax julloo nit ñi xanaa doo doo jullit mu ne ko aha kay asaabat nii euh, janaaba wala ma janaaba moo ma laal moo ma dal te aw ma ndox dama am janaaba te ma ndox mu ma sangoo moo tax julliwuma mu jàngal ko ni muy tiime après nee na mu woolu ma mu woolu Seydina Ali ak moom ñu uti ñu war a uti ndox bañ dajeeg faam ba faam ba ñu daje woon mu yor mazaada tey ni saaxibatul mazaada tey ni faam booba nga xam ne musrika la hmm? yeneen ci bari saar saar si ñoom Seydina Ali ne ko yaa amatallah ay nan naa ne ko biñ dajeeg moom ñu ne ko yow jaamu yàlla bi ana ndox mi mooy fan nga amee ndox ndax gis nañ la sa sa gii nga yéeg yoor côté bii euh, pa ci baagum ndox beneen bi baagum ndox daam zaaj ñaari daam zaaj yi yow foofu nan nga def ba am ndox mu ne leen ahdi bil ma'i ghadan hadhihi sa'a ah, non ams hadhihi sa'a yéen gis nga démb ba may ndox ma fa ma jóge xam nga ndox mi fa ma ko amee heure bii nii ngeen dajeeg man démb heure boobu laa mooy yéen vingt quatre heures foo ngeen dox vingt quatre heures pour am ndox ñoo xam ne loolu du solution ñu ne ko kaay topp kaay aywa halum ila rasulillah ñëwal ñu dem ci yonentmale sa mu ne ko kuy rasulillah ki ñuy woowee ak as ki jéng ki bàyyi diine Quraysh aw diine boppam ñoo ko waaye ñun daal waxuñ yooyu yëpp en tout daal ñun ki ñu ay wax ñu dem ak ki ngay wax denn la même bu dee ñun waxuñu loolu nañ dem waaw am na ci yeneen riwaay ne waaye déen bàyyi leen ma ma dem sama waa kër dañ may xaar ah damaa yéex ñoom naa dinañ ma xaar dinañ inquiété wu ba ma utee ndox ba léegi boobu ba léegi maa ngi yàgg ci yoon bi yenn naan ma kaay def demi ciy détour ah jaar ci fee waaye bàyyi leen ma waaye gars yi na ko ma ne nañ leen dem nga après mu dem ndaw soos xam nga yonent bi alayhi salaam hadis bi ne ba mu ñëwee dafa jël ndox mi dugal ci loxo mi mu dugal affaire yi di fu commencé di bari mu wax nit ñi nañ leen duy seen seen seen récipient yi ah ñiy naan naan ñu def yooyu yépp jox seen fas yeeg seen gëléem yi ñu naan après mu jël ndox jox waa ji nga xam ne moom moo amoon janaaba ne ko am jëlal lii nga sottee ko sa bopp nga sotti ko sa bopp ah gis nga moo tax naan moo jiitu ndoxu moo jiitu jàpp ak ay sangu set ah. yow boo amee janaaba di kër gi nit ki mu yeewu eh, gént naa wala mu sëyeet soxna ñu xëy ñoom ñaar waa kër gi xëy ñu war a julli fajar ñu ubbi robinet robinet ah, mooy dara new fi waaw di di nga dégg vide bi ñaari toq génn mu kii ñu ne hee robinet tëj na nag te benn ndaaw fi ne ñoom ñaar bu ñu ci sangoo mooy waa kër gi kenn du kenn du waxuma la dara bu ñu ci sangoo te gaa yi waxoon gaa yi gaa yi coupure de courant yi mooy waaja euh, tiwo ba toj na fële fa mu tudd fa mu tojoon ah <laughs> kër kan la tiwo ba ne woon tël te 2011 wala 2012 ba ba ndox manqué tiwo ba ne tël saa yi euh, gars yi ingénieurs yi jéem mu të mu bañ ñu yónnee nasaraan si ngir ñu defar yow jamono jooju yépp lii ndox mii liñ fi am bariwul waxuma la yéen ñaar bu ngeen sangu sedde couple bi mais kër gi kenn bu ci jàppe bu dee ne mënuñoo am ndox feneen bu dee ne après mën nañoo jënd ndox feneen dañuy def loolu mais bu dee ne ma bu dee ne gaa yi lool rek a fi ne te ñu war a togg après te lii moom rek a ñu desin ah sa bés bu ngeen fi sangoo mooy bu añ jotee il faut ñu xool du ñuy amee ndox ah bu boobaa yéen ñaar ñu am janaaba da ngeen di jàpp da ngeen di tiim kenn du fi kenn da dul jox ndox mi sax naan leen jàpp leen yéen ñii des ñi yeewu nag ci waa kër gi le frère de de monsieur wala la sœur de madame qui était de passage voilà ak tamit son père le père de famille la mère de famille ñoo ñépp ah non kenn du kenn du jàpp parce que li priorité mooy lekk gi te mooy naan gi waaw te li koy wane mooy yonent ma la saasaan bi ndox mi bi ndaw si indee ndox mi jëlu ko directement ne et eh, ana waa ji ne woon moom dafa amul woon lu mu sangoo ñu ne ko mu ngi nii mu ne aywa ñëwal yow njëkk la sangu après ñu xool ñi mar comme que dañoo mar ak ah, manque ndox ñi mar ñoo ñooñu nu ñuy def ak bàyyi ma yeeg gëléem yeeg yooyu déedéet dafa wax nit ñi ñu jël naan ba màndi. nandal seen fas yeek seen gëléem yi seen waruwaay yi duy seen kii yi ah mu daal di jël ndox mi daal di jël lenn ci ndox mi ne waaj anamu ñu ne ko muy mu ne ko kaay mu ne ko jëlal ndox mi nga sottee ko sa bopp nga su nga am tafriqa hada alay mooy nga sottee ko sa kaw mooy ju sangu janaaba waaw loolu mooy wane ne sangu jamaat janaaba yi bu ma tiimee fi ndox mi génne jet bi ndox mi sotteeku sama kaw balaa sama yaram yépp jeex na yéene kese laa ciy boole selon ñi jàpp ne yéene ci la jeex na takk ci waa ju waxu waa jumhur contrairement Hanafi yi jeex na mooy man jeex na mooy sama ba dem na waaw parce que yonent ma saa saa dana ko sotteekul lii sauf que nag moom li nga xam ne moom la baaxoo woon di def mooy sangu bi nga xam ne dafa commencé nii raxas ñaari loxo yi raxas pëy beeg yooyu ak yu mel noonu ak xaaj sa bopp ñetti xaaj walla euh, sotti fu nekk ñetti yoon xaaj benn commencé ndejoor bi càmmoñ bi après digg bi après nga xaaj sa yaram ak yooyu yooyu noonu yépp yooyu mooy bi gën a mat ak njàpp benn benn bi ngay def loolu mooy li gën a mat mais nit ki mën naa sangu set sans jaar ci loolu lépp moo tax yonent la rek saab waxoon nag ba muy wax ak saxaaba yi radiyallahu mais eh, yéen nu ngeen di sax sangoo sax nii naan man nii laay def nii laay def mu ne man moom ni may def lenn la ma mu ne man ni may def daal bu ma kiiwee damay sotteeku sama bopp salaasa xatayaat damay jël ñetti kii sotti sama bopp ñetti yoon waaw après ma sotteeku ndox mi nag fa ida ana qad tahurtu après mu daal di man daal dinaa kii ah mooy léegi man sama janaaba jeex wàcc na mu ne moom loolu lay def moom mu ne man nii laay sangoo set man nii mooy sama sangu set alayhi salaatu wassalaam nii laay def léegi mu am beneen kon mooy al imaam al xaafis ibn Hajar moom moom xam nga xew-xew baa gi lii mooy xew-xew bi ah xam nga yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy nettaliwul ne Seydina Imran radiyallahu anhu nettaliwul fenn yoon na yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa jàpp ci ndox mi wala après dañ cee sa moom bon saxaaba yi tamit jàpp nañ ci wala euh, mais <laughs> moom imaam alxaafis gis nañ ne waa ji moom def na ko parce que jox na waa ji ne ko sangu ci boobu manoon na ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam tawadda ahada ashaabihi radiyallahu anhu kenn ci saxaabaami min mazadati imra'atin mushrika waaye waxul lool déedéet dare loo yonent bi alayhi salaam ci boppam xam nga am na yoo xam dafa jël jàllax ndeku ci sotti dugal loxo yi lool nit mën na ne tawa lool wudu wudu lugawi bi la wudu lugawi la mais loolu wudu lugawi mooy mooy liñ naan jàngu rek waaw raxas fii raxas fii waaw loolu dañ koy woowe wutu mais loolu bu ñu waxee buñ nee ci sharia bi wax terme yi dañ koy yóbbu ci li gën a jege te mooy sharia giñ ne door yóbbu ci luwaw yi gi voilà mooy parce que lan dafa imaam alxaafis mais nga ko mais yow mais kan moo la ne yonent ma saa saam da cee jàpp tontu bi mooy mais c'est évident dañoo ñàkk ndox dañoo ñàkk ndox ñàkk lu ñu naan tamit ndox moomu ñu yoroon julli julli ja fekk na leen fa ndox moomu gaa yi dañoo naan màndi naanal seen gëléem yi ba pare am luñ ci denc war a continuer voyage bi ñooñu bu julli jotee waxtu julli bu jotee ci lu ñuy jàppe lu dul ci ndox moom nga xam ne cosaan bi moo doon fan ci ñaari baabu ndaw soos nga xam ne mushrika la gëmul woon yeneen ci ma lay saab saab ak polythéiste la woon waaye yonent mi alei satu salaam bi barakatihi sallallahu alayhi wa sallam ci la ndox mi yokkoo yokku gu mel noonu moo tax mu ne ko ah tooñuñ la de nanguwuñ sa ndox juluñ ci sa ndox dara waaw walakin allaha huwa alladhi saqaana waaye buur yàlla mii suñu boroom moom moo ñu naan dal de waaw waaye nag dajale leen li ngeen am ci seen zaad yi ci seen yóbbal yi provision yi ñu daal di koy lan ñu daal di koy jox ndaw si ñu dajaleel ko daal di koy jox mooy loolu imaam al-Hafiz Ibn def mooy tiiree acte bi ci que ne mais c'est évidence que ne nii lay demee ndox mii lañ am hein mu ngi jóge ci baabu mushrika bi kon c'est sur que ndox moomu noonu après ba julli jotee waxtu julli bu jotee fekk leen ci yoon bi ñu yor ndox yooyu mais bu ñu waree jàpp lu ñuy jàppe lu dul ndox moomu dañ koy jàppee kon ci loolu la imaam Ibn al nag lu mel noonu la def mais mooy avant al imaam al-Hafiz wax naa la imaam Ibn al-Qayyim moo jiitu imaam al-Hafiz Ibn Hajar waaw rahmatullah alayhi xoola mu ne <laughs> wa minha bokk na li ñuy jàng ba léegi jawaazu tayammum bir ramli fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu radiyallahu anhum qata'u ar-rimaala allati bayna al-madinati wa Tabuuk bayna al-madinati wa Tabuuk wa lam yahmilu ma'ahum turaaban bilaa shakk wa tilka mafaawiz mu'tisha shakaw fiha al-'atasha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qat'an kaanu yatayammamuuna bil ardi allati hum fiha naaziluun haaza kulluhu mimmaa laa shakka fiihi ma'a qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fa haythumaa adrakat rajulan min ummati salaatu fa 'indahu masjiduhu wa tahuuruhu al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu def istinbaat bu bu rafet waaye <laughs> mu ne wa mina bokk na ñuy jànge ci ghazwatu Tabuk fii nag dafa ñëw fii côté bii mooy bi muy wax ci yoon bi waaw bi ñu génnee Medina ba nañuy àgg Tabuk mu ne dañ ciy jànge gis nga seen voyage bu gudd bii hmm? dañ ciy jànge lan jawaazu tayammum bir raml possibilité di di tiim ci li nga xam ne mooy xeer euh, suuf si nga xam ne daa am ay xeer yu sew waaw suuf yi nga xam ne dafa am ay xeer yu sew ci xeer yu sew yi waaw si xeer yu sew yi tuy na ci man baax na waaw ne ko ah fii lu ko fi wane waaye mu ne ndax fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu ak saxaabaami radiyallahu anhu qata'u rimaal allati bayna al madina wa Tabuk ne yonent mi salaam xotti na dox nañ jaar ci xeer yi nga xamante ne suuf yi nga xam ne mooy suuf yi xee ànd ak xeer yu sew yi waaye yooyu yëpp dog nañ ko jaar nañ ci diggante mais <laughs> Medina ak Makka ak mais loolu am na fa yu am na yoon yoo xam ne noonu la deme <laughs> voilà léegi walla walam yaxmilu maahum turaban bila shakk te amul sikki sàkk que ne jëluñ suuf suuf mooy suuf si suñu xam turba bi nga xam ne day am poussière ak yow yóbbaale déedéet loolu moom amul sikki sàkk ne amul fenn fu mu saxee que ne yonent bi alei satu salaam keroog bi ñuy dem Tabuk dañoo yoraale suuf pour ñu demee tib bi Madina suuf pour buñ bu buñ ci yoon bi ñu ci ñu ciy tiim loolu defuñu ko ci lan la doon tiim mooy mu ne wa tilka mafalis lii ay distance la yoo xam ne yu gudd la désert boobu noonu ñu jaaroon Mu'tisha yoo xam ne yu mën a marloo waate la shaqaw fiiha mais ñoom sax dem nañ ba saxaaba yi di si di di di di di jàmbat yonent bi aleyhi salaam ci ñàkk ndox ba naan ko ba seen Siddiq ne ko boo ñu mënoon a ñaanal sa borom yow de sa borom moom hein ah moom daanaka miinal na la moom moom moom di nangu say ñaan miinal na la di nangu sa ñaan de ah boo ñu ñaanaloon nag ndax ndox mi manqué na de Seydina Omar nee na keroog dañoo mar ba suñu put yi mel ni day xotteeku yeneen i tamit saa ne ko ah da bëgg loolu mu ne ko waaw mu tàllal loxo yi ñaan taw bi commencé nuage yi commencé dajaloo taw bi wàcc Allah mooy moom da yonent ma ne saa saa dañoo mara ñaanul parce dañoo kii ah. parce que ima Sayyidna Siddiq loolu la bëgg kese Allahu akbar euh, ah, moom xamul ne gars yi mar nañ <laughs> alayhi salaatu wa salaam xamul ne mar nañ moom mi nga xam ne bu masoon a ànd ak ay ab ab ab ay nit xaalu ñépp la xam ba moo mooy ku nekk na nga nekke da koy xam moo taxoon léeg-léeg mu nekk ci kanam léeg-léeg mu nekk ci ginnaaw léeg-léeg mu nekk ci côté bi léeg-léeg mu nekk côté bi ndax ku nekk la bëgg newal xam ci li nga ne moom mi doon wax ak da'ifu amirul rakb ki nga xam ne moo gën a néew doole ci ci convoi bi kooku mooy bu solu convoi bi ci rythme la convoi bi dem waaw kooku xamul ne gaa yi mandi mar nañ mais waxu ko ah gaa yi mer dañoo mar dañoo mar déedéet dana ko ndax bëgg nga ko mooy yow loolu nga bëgg mun na ko waaw mu def li as bëgg mooy daal man daal as-Siddiq moo bëgg daal ma ñaan buur yàlla taw ah kon xaaral ma ñaan buur yàlla taw ngir ma defal as-Siddiq li mu bëgg allahu akbar moo tax la Usayd ibn Hudayr waxoon wax na dëgg waxati na dëgg ne sayyidatu Aïsha te suuratul Maa'ida la ko wàcceek aayatul tayammum aayatul wudu ne yéen daal man jaaxal ngeen ma rek lii du seen dernière kii de yéen waa waa Abu Bakar sayyidatu Aïsha yéen yéen non yéen waa kër njabootu Abu Bakar daal yéen yéen daal gàcc ngaalaamaa yéen daal yéen daal chapeau daal on vous tire notre chapeau parce que yéen amul lenn lu metti lu leen dal moo xam lu metti la lu kii loolul ne buur yàlla dafay jaar indi yomb yomb ngir jullit ñépp waaw maa bi aaxiri barakaatikum yaa aala abi bakr lii du seen dernière barke de wallahi ba léegi nii <laughs> xam nga koom xamoo ko ci barkey seyna abu bakar lañuy nuur ñun di xuus di dem <laughs> moo tax seyna bilaal radiyallahu anhu mañ naan ko ay yaa abu bakar mu ne <laughs> bàyyi leen leen de yéen ñun saxaaba yi nekk ñoon lu dul toq lañ ci ngëneelu Abu Bakr yi waaw radiyallahu anhu waaw ñoon ñoo xamoon kan mooy Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waaw wa kaana Abu Bakr alamana Seydina Abu Sa'id al-Khudri nee na Yonent bi alayhi salaatu ba mu defee discours am ba comme ni ñu koy gisee insha allah naan dafa am jaam boo xam ne yéeg minbar bi <laughs> buur yàlla da koo tàmmaloo diggante mu nekk mu des fi nekk wala mu ñëw fa moom moom mu tànn euh, euh, dem fa yàlla Seydina Abu Bakar di jooy jàkka yi ñépp ne teeg ñoom Seydina Omar kenn jooyu ñoom Seydina Ali kenn jooyu kenn waaye ñoom Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah radiyallahu anhu te saxaaba yu mag yooyook ñeneen ñeeg kenn moom daal Seydina Abu Bakar daal moo fa ne di jooy ñoom Seydina Usmaan kenn mbir mi daal ñépp ne teeg rek toog moom muy jooy nee na Seydina Abu Saïd al-Khudri mais dafa jooy ba même ñi ñi jegewul woon sàppe bu njëkk bi sax dañoo remarqué ne Seydina Abu Bakar waaye muy jooy ba ñépp yëg ne mu ngi jooy ñaa mais mais mais mais mais pas bi lu muy jooy mais kii Abu Bakar lu muy jooy nii mais yonent sallallahu alayhi wasallam wax wa nit koo xam ne nit wax nit koo xam ne boroom a ko tànnloo la nekk fa moom wala li ne fii moom mu tànn boromam loolu mu ci jooy mais nee na ndekete yoo quelque kii rek yàggul yorente ma lay saar saar feebar feebaram bi rek génn àddina laay mu ne laay laay te après ci rek xamee ne ne moo tax mu ne fa kaana Abu Bakr aalamana Seydina Abu Bakr moo ñu gënoon xam fopp ñun saxaabaa yonent ba lay saar moo tax <laughs> loolu ak kii la bu nit ñiy réere ki ginoon a xam alamu saxaabati ki ëppoon xam-xam ci saxaaba yi radiyallahu anhu gën leen cee xam ahwaalu yonent mi alayhi salaatu du Seydina Umar du Seydina Ousmane du Seydina Ali moo tax Seydina Abu mi bokk ci ñoom xam ni mu demee di saxaaba ñoom moom mi fekk gis. moo tax mu ne wa kaana abu bakrin a'lamana wallahi ñun saxaaba yépp seyna abu bakar ñu ëppoon xam-xam te moo ñu gënoon a xam yonent bi alayhi salaatu fii mu ne ko lu xam yonent bi alayhi salaatu salaam gin laa xam sunnaam gin laa xam yonent gin laa géeju yonent bi alayhi salaatu mu gin la cee nànd gin la cee naan ba mar ba màndi saway <laughs> kooku moo la raw fuuf moo la ko xam-xam Seydina Siddiq nag noonu la rawee ñépp mooy li mu xam ci yonent bi alayhi salaam gaa yi kenn xamu ko ci kenn jegewu ko ci weex allahu akbar waaw waaw mooy kon gis nañ keroog tabu yonent bi alayhi salaam dina ñëw ba koy wax ba mbir mi bi mu taree Seydina Siddiq dafa kii eh, ñaan yonent bi alayhi salaam mu ne ko ndax bëgg nga loolu mu ne waaw mu ñaan <laughs> mu ñaan <laughs> gis nañ ci xadiisu Seydina Abu Humayd bi radiyallahu anhu bu imaam ibn Ishaq këne foofu am na tamit feneen foo xam ne gaa yi ñoo ñëw ñaan ko ngir mu taw ndax mu ñaan ngir mu taw ndax dafa dafa dafa ma dafa ñu maroon mu ne mais kon yonent ma lay saa saam ak yi gis nga bërëb yi ñu jaaroon distance boobu ñu ja entre Médina ak kii euh, Tabuk nga xam ne ay distance yu sori la te mën a marloowaate ba ñu ñëw sax jàmbat ko ci mar gi leen dal mu ne wa qatan kon nag lii mooy wone ne yow bu dee amuñu lu ñu naan te wax nañ la ne naan moo prioritaire même boo yoree aw fas wala mbaam mbaam sëf laan wala nga yor ay gëléem wala ay xar yow benn bërigo moo la dese ci kër gi robinet tëj na ñaari fan a ngi tëj na te gaa yi nee nañu wóorul ndax forage bi dañ koy defar te xamuñu kañ lay pare daa am pièce bu manqué à tout mën na ñëw waaye kenn xamul kañ lay ñëw trois jours a ngi ndox amul benn bërigoo fi ne yow doo fi nekk di jàppe jamais yéen ñéppay tiim jamono yooyu da di tiim borobi ubbi wala ngeen di am ndox feneen même bu dee ne yow ndox mi dangaa war a jàpp géléem gi war a naan wala fas wi war a naan wala xar wi war a naan wala bëy wi war a naan bu boobaa yow doo jàpp ah. ah non dangay ngay jël ndox mi nga jox ko nag wi moom mu naan yow nga tiim parce que yow li nga naa a def nii muy jàpp am na remplacement am na badal muy la muy tayammum muy tiim tiim mën na ko remplacer waaw te dinañ ko gis ci xadis bi mu wax sànq fa haythuma adrakat rajulan min ummati salaat fa indahu masjidu wa am na ci xadis beneen bu seyna Abu Zar bi waaw bi mu naan nit ki as-sa'idu tayyibu ah tahuur wala tuhu ah tahuurul mu'min wa in lam yajid al-maa'a ashra siniin fa idhaa wajada al-maa'a falyattaqi llaah walyumis bihi basharatahu yonent na lay saab saab ne as-sa'idu tayyib pàkk bu laab ah wadu'ul mu al-mu'min mooy liy laabal laabu waayu li nga xam ne moom lay laabloo tahuurul mu'min moom la aji ngëm yàlla ji moom lay laabloo moo xam janaaba la am wala dafa mooy dafa toj gu ndaw la am mu war a jàpp mooy mu li waral mu war a julli taxaw comme julli taxaw te bala mu koo def fokk mu jàpp te ndox amu fi waaye am na pàkk bu làpp mu ne loolu doy na ko waaw loolu mooy li nga xam ne moom lay def mooy day na nan la nekkee li koy laabal mooy day tiim waaw tahurul mu'min wa in lam yajidil ma même bu dee trouvé wul no ashara sinin dix ans nit ki bu toogoon dix ans amul ndox day tiim moom day tiim dix ans muy tiim waaw day tiim day tiim dix waa ji di tiim mu ne ashara lool loolu nag tekkiwu ne waa léegi bu ëppoon dix ans nag bu doon onze ans nag bu boobaa kon day jeex dootul def dañ naan la noonoo lee amul amul mafhum amul nga ne bon loolu kon mooy dix ans kon lu weesu dix ans kon dootoo ko mën a teel def déedéet loolu dalaa bëgg wax fekk amoo ndox yow bu doon dangaa dund cinquante sept ans wala soixante dix ans nga toog cinquante ans yoo xam ne fa nga ne amul ndox amoo ndox te amoo possibilité am ko yow da ngay tiim cinquante ans voilà mu ne wa ida kon ashra sinin wa in lam yajidil ma fekk même bu dee trouvéwul ndox ashra sinin dix ans waa ji day def lu dul tiim rek lay def waaye mu ne wa ida wajadal ma bu trouvé ndox nag falyattaqillah na ragal yàlla wal yumissa bihi basharata mooy nag na laal yaramam bi ak ndox mi mooy na ko utiliser ngir jàppaat loolu tax parce que xam nga nit bu tàmmee tiim wala tàmm xam nga tiim moo gën a simple moo gën a gàpp waaw moo tax bàyyil ma waxu gaa yi naan tiim ak a jafe fan la jafe tiim lan moo ci jafe tiim jafe dañuy jàpp sharia bi nga xam ne alxanafiyatu samha bu simple bi ñu ñu ñu jàpp naan ni dafa jafe dafa jafe lan moo ci jafe tiim lan moo ci jafe ah laal suuf masaa saxaar kanam ak say tenq mu jeex pare pare nga parce que yonent bi saa saa moo ne innama kaana yakfiika moo wax Seydina euh, Ibn Sumayya Ammaar radiyallahu anhuma këne dawoon na la nga def nii laal suuf si nii xar kanam raay ah sa ñaari tenq tamit jeex na te benn dóor rek la dóor lool kese la loolu moo loolu mu ne ko doy na la bu doon ne loolu doyul du na ko wax doy na la te nag lu yonent wala saa saam ne doy na loolu mooy li gën moo tax kantaali suñu ngir bi wax Maliki rahmatullah ne waaw ñun moom d'accord nañ mooy loxo yi tenq yi baax na doy na mais nag dañoo sopp nit ki muy def ba ci euh, conc bi mel loolu noonu lële ko gën a dëgër parce que xadiis yooyu wéruñu même bu dee mooy li Shafi'i ak Hanafiya yi wax mais loolu noonu dafa dëgërul mooy ne daa affaire bi lenn la boo defee saxar kanam ak say tenq mooy yow booy jàpp ba fi ngay kii rek te baaraam yi ngay kii xàll leen raay jaaral niñ jeex na pare nga saxar kanam loolu pare nga nga jóg julli mooy nit ki bu tàmmee loolu xam nga loolu simple na waaw yor aw xeeru dënnoom rek teg waaw buñ nee nii rek mu raay jàpp mooy yooyu tamit mën nañ ci tiime ci li gën a dëgër te li imaam Ibnul Qayyim di wax nii malgré moom Hanbali la parce que Maalik euh, euh, bon Hanafi yeek euh, Maaliki yi rahmatullah ñoom dañu ne man nañoo tiime lépp bon ci gàttal quoi pour pour pour pour rek tënk seen wax yi ci ñaari ñaari avis la sans dugg ci détail yu ñoom ku nekk vraiment ci détail bi mooy man nga jël xanafiye yi rahmatullah alayhi ak maalikiye yi rahmatullah ñoom dañu ne waa ji mooy mën nañu tiire tiime ci kullu ma sa'uda ala wajhil ard suuf mën nañ ko tiime mais mën nañu tiime lépp loo xam dafa jóg ci kaw suuf si ak yi nga xam ne ci suuf biir suuf si la nekk loolu mën nañ ci tiime ba mu des yenn yi nag am na yoo xam ne kenn mënu cee tiime waaw ay or yeeg génn or ci kiir si naan kaale ñu tiim déedéet mooy da ngay tiim ak garab ak garab gu taxaw nga ne comme que feeñ na génn na ci kaw suuf si déedéet mais ay xeer moo tax xeer yi dañ koy mën a tiime mais pas mu nekk xeer boo xam ne dañ koo liggéey masnuwa xajara masnuwa su boo xam ne dañ koo defar pierre boo xam ne euh, ci entreprise bee di defar ay mool moo ko defar déedéet boobu doo ci tiime parce que loolu jógewul ci suuf dañ ko ñoo loolu dañ ko booy loxoy doomu aadamaa ko def mais xeeru dënnu voilà yéen soo xeer yi nga xam ne ci asamaan si lay jóge ak xeer yi nga xam ne yu yi nekk ci suuf yeeg yooyu mën nga koo kii ak xeer yu sew yi mooy da ngay gis foo xam ne da ngay ñëw euh, am na suuf yoo boo fa jaaree day amaale xeer yooyu yëpp mën nga cee tiim waaw alors que rawatina bu dee ñële Shafi'i yeeg Hanabila yi surtout rawatina Hanabila yi euh, Shafi'i yi mooy il faut affaire bi am pënd waaw mu suuf soo xam ne liñ naan la terre. loo xam ne dafa am euh, euh, day am day am day am kii poussière moo tax ñoom poussière moom même fu am poussière nii te lu suuf mais comme ngelaw li mu ngelaw suuf si euh, poussière bi yëkkati suuf si yëkkati poussière mu dugg fii taq fii ci kaw tapi bi mu poussière ba bu ma ko laalee ma xool mu leer ma ne lii poussière suuf si la ñu ne lool mën nga cee tiim moo tax ñoom dañu ne lool la waaw ndax wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuhu lanaa tahura ñu ne kon loolu day wane ne loolu taxsiis la waaw turba kon bu nee ard fële da ko doon wax mooy yeneen ma ne saar saar defal nañ ma suuf si loolu mooy ci kaw dëgg la day wane ne ci kaw suuf yëpp la mais bi mu nee wa turba turba mooy li nga xam ne mooy li ci kaw suuf si nga xam ne day amaale poussière looloo tax ñuy wax suuf su melul noonu nag taxul ñuy wax waaw kon boobu taxul ñuy wax mais waa waa jum waa ñeneen ñi xanafiye maalikee dañ ne zikru ba'd afraadil umumi la yuxassis tudd lenn benn particule benn ci loo xam ne lu général tekkiwul ne loolu da koy particularisé comme ni ngeen ko gisee yéen naan day par turba bi mu tudd da koy particularisé loolu duñu ci d'accord insha allah nag moo li gën a dëgër mooy waxu mag ñi mooy xanafiya yeeg shafi'i eh, non xanafiya yeeg yi rahmatullah te loolu imaam Ibnul Qayyim lii mu wax même bu dee moom xanbali la day jéng ci waxu maliki yi ak xanafiya yeeg maliki yi ndax dane wa minha bokk na liñ ciy jële jawaazu possibilité ak tayammum di tiim bi ramli ci suuf si nga xam ne dafa may xeer xeer yu sew yu toj yu comme comme suuf yi nga xam ne day am ay xeer rek waaw fa inna nabiyya ndax yonent mi alayhi salaatu salaam wa ashaabu sahaaba mi qata'u ar-rimaala daal li nañuy xotti distance yooyu mooy yi nga xam ne amaale xeer foofu am na ay xeer waaw allati bayna al-madina wa Tabuk yi nekk entre Medina ak Tabuk mënoo ne lépp saabal kese la non suuf kese la saabal kese kese déedéet déedéet ah walam yaxmilu maaha maahum turaban bila shakk te jëluñu suuf soo xam ne day am poussière ne boo ci dañ jële Medina fii ci loo xam ne amul sikki sàkk mu ne watil ko taloon ma fabi Mu'tasha ay distance yu sori la désert bi moos nga xam ne Mu'tasha day marloo shakaw fii haa baax na ba ñoom sax daal nañ ci ñëw jàmbat al-atasha di jàmbat mar gi ila rasulillahi ci yonent mi alayhi salaam waaw wa qatan mu ne leer na lii moom si sûr quoi kaanu nekkoon nañ a tayammamun lii leer moom ñoom dañ doon tiim bil ard ci suuf si allati hum fiha nazilun te ñu wàcc mooy fu ñu wàcc rek julli fekk leen fa ci loolu doon loolu amul naan bon nañu biir foo xam ne amul xeer déedéet defuñu woon lool fu ñu wàcc rek loolu moom c'est sûr que kaanu yatayammamuna bil ard ca suuf sa nga xam ne allati hum ñoom fiha foofu le naziluna lañu wàcc lañu escale hada kulluhu mu ne lii lépp moom mimma la shakka fiihi fi lii moom mooy li nga xam ne si ci amu fi mooy jawul ñu naan la ñu ñu la koy rapporter parce que c'est évidence ñoo xam ne dañoo manque ndox daanaka même bu ñu amee ndox sax ba mu ñaan nii dañuy doxaat feneen lañu amoon épuisé wu ñu manqué waan ndox kooku mënuñoo nekk naan dañu ngi doon jàpp tout le temps c'est sûr dañ doon tiim doon na doon na doon tiim luy moom amul kenn ku taxaw bi jéem a sax nday si maa qawlihi boo ko boolee boo xam jëm wax sallallahu alayhi wa sallam moom yonente mi alayhi salaam ne fa haythu ma adrakat rajulan min ummati salaatu fa indahu masjiduhu wa tahuuru waaw ah, mu ne moom alayhi salaam fa haythu ma mooy hadiis sayna Abu Umaama radiyallahu anhu mu ne fa haythu ma adrakat rajulan saa soo xamante ne adrakat daj na rajulan dab na rajulan ab góor min ummat yi ci sama xeet loolu nag amul mafhum tamit amul ñu naan kon bu dee jigéen moom bokk ci dañ naan la yëpp ñépp ci yam kon fu fu fu fu fu julli dabe kenn ci sama xeet ku julli dabe fu mu la dabe fu fa xaytuma fu mu la mën a dabe waaw fa indahu xamal ne waa ji foofu fële masjiduhu mooy jàkkaam wa tahuruhu te mooy falay laabe waxul tuhuruhu de tahu taqhuur mooy li ñuy li ñuy laabloo comme wa du mooy ndox mi ñuy jàppe wudu nag mooy jëf ji tuhuur mooy laab gi may def mooy action bi waaw mu ne fa indahu fu sama kenn daal ci sama ta mooy ci sama xeet fu ko julli dabe foofu la jàkkaam ne foofaay jàkkaam mooy mën na fa sujoote fu ñuy sujoote la mën na faa jullee wa tahuuru te tamit fa muy jullee man na faa tiime bu dee dafa soxla ah, bu dee tiim la moo fa sës man na faa tiime ngir mën a taxawal julli joo jële xadis boobu imaamu ahmad moo ko solo sanadam bu xasan la waaw lii lañ tëboon gis nga am na solo gis nga gis nañ ci wàllu tiimi ah voilà mooy bii dañ ko tëb te pourtant c'est bizarre man bi muy kii maa ngi koy gis ba souligner ko sax mais xaw ma lu tax ma kii ko waaye kadhalika noonu la buur yàlla de léegi nag buñ dellusee fa nga xam ne fa lañ ñemoon jataay bii weesu waaw bi ñu mujj woon gis ci jataay bii weesu moo doon fi mu ne bàyyi gu mu bàyyi faat naa féq yéeg te dégg jote na ko ci ñoom kufru sas wal kufru sarih kéefër gu leer nañ bien si de suite yooyu loolu noonu léegi nag foofu lañu war a continuer insha allahu taala foofu lañu war a continuer non insha allahu taala mooy foofu gisoon nañ ko léegi nag ñu war a topp bi nga xam ne moo ci tegu mu ne ba léegi kon ñu ngi ci zaadul maad fi hadi xayril ibaadi waxal la alayhi wa sallam mooy xayrul ibaad <laughs> voilà mooy xayrul ibaad waaw waaw mooy sallallahu alayhi wa sallam muy mel ni xilaasu ah, xilaas xilaasu dahabi ah fii siirati xayril arabi danga naan sallallahu alayhi wa sallam voilà waaw <laughs> parce que xayrul arabi mooy kan ki gën ci arab yi mooy sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent mi alayhi salaam yi xayril ibaadi mooy sallallahu alayhi wa sallam kon jullil ci moom tey sëlmal yaa ayyuhal ladina amanu ah sallu alayhi wa sallimu taslima dañu ne sallallahu alayhi wa waaw te mu boole ko ci yi nga xam ne moom lay nangu saa bu ñu ko waxee waaw yi nga xam ne saa bu ñu ko kiiwee rek ñu ne ko fulaan ibnu fulaan mu lay nuyu waaw fulaan ibnu fulaan ca bërëb sàngam mu ngi lay nuyu de di lay di la di la di la delloo di julli ci yaw tey sëlwal di ñaan borom bi hmm? Allahu akbar mu def loolu le ndax ñun suñu ñàkk a mata yi tax na mënuñoo julli réellement ni mu ware ci yonent mi aleyhi salaam moo tax ñuy ñaan buur yàlla allahumma salli ñuy ñaan buur yàlla mi nga xam ne moom moom moom moom moom mooy ki ki ko xam waaw ki ko xam te bind ko moom moom mu def ko pour ñun day sàmm loo ñu ñaan ngir mu def ko allahu akbar imagine buur yàlla def loolu ndax sax ñaan allah mais yow kan moo la gën a texe man asadak kenn gën a texe moo tax salaatu ala nabi ci la lépp nekk waa moo gën jàmbat yi waaw moo gën jàmbat yi sallu ala problème problème rus ñu jox la kii allahumma salli bu la neex defar ibrahimiya salaatul faatihi salaatu bu la neex wala rek même bu dee tàyyeel nga kii amul sa allahumma wa sallim ala nabina muhammad wa nga salaatu kenn mënu la ne salaatu ko ah nga xool ni ñuy def sa xol ak nan lay adoucir say say say mœurs ak sa musiba yi lay dal saa boo xalaatee nit ah nar koo iñaane dara wala lool rek jullil yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ah, istighfar salaatu ala nga xool imma yanza'annaka min ash-shaytaani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim wala iblis naree laal lu jóge ci iblis benn laal bu jóge ci seytaane dellul dawal làqu ci buur ginnaaw buur yàlla li nga xam ne moom mooy aji déggaa koon ji hein aji xamaa koon ji kon woofu la ñeewoon léegi nag ñu war a continuer <coughs> kon Zaadul Maad lañ doon wax mu ne wa bokk na ci liñ ciy jàng anna ahlal aadi wa dhimmati idaa ahdasa ahadun minhum hadasan fiihi darar dararun ala al-islaam intaqada ahduhu fi maalihi wa nafsihi wa annahu idaa lam yaqdir alayhi al-imaamu fadamuhu wa maaluhu hadar wa huwa liman axadahu kamaa qaala fi sulhi ahli Ayla faman ahdata minhum xadasan fa innahu laa yaxulu maaluhu duna nafsi wa huwa liman axadahu min annaas wa hada li annahu bil axdaati saara muxaariban xukmuhu xukmu ahlil xarb waaw mu ne wa minhaa bokk nañ liñ ciy jànge anna ahlal ahdi wa dimmati mooy ñi nga xam ne dañoo am accord am ay traité ak jullit ñi traité de jàmmoo comme sulhul Hudaybiya ba kuffaaru Quraysh ni amee traité ak jullit ñi waaye tamit exemple ba muy door a ñëw Médina muy le traité de Médine moom alayhi salaatu wasalaam entre moom ak yahuda muy juif ñooñ mooy exemple ñooñ ñëpp ak li ñu def ak ñii ñoom ukaydiru duuma ñoom waa ay la ah mooy buur yooyu ñëwoon mu amoon ak ñoom li nga xamante ne ak azruh amoon ak ñoom ay accord gis nga lettre yañ waxoon gisoon nañ leen ci bindoon loolu nag lay traité nii ah après dinañ ñëw bu waxee yo pare après ñu ñëw ci benn affaire mu ne këne gaa nga xam ne du ñuy jullit mais am nañu accord ak réewum jullit ñi njiitu jullit ñi bu dee ne waajooju wala gaa dañoo def nag lu contraire ak pacte bi ñu am ak jullit ñi ndax waxoon na leen du ngeen lor jullit ñi te doo leen dimbali seenum noon seen kaw te tamit dangeen leen di conseiller bu ngeen gisee lu narab dal ci réewum jullit ñi ngeen am ay information ci ay noon yoo xam ne ñu ngi waajal ngir dal ci jullit ñi wala lu leen lor bu boobaa vous serez tenu et obligé ngeen informer ñu waaw ñu ne bés buñ defee le contraire que li accords yi waxoon di def au lieu ñu gars yi jullit ñi laay biir leen mais bal ñuy dox ci loo xam ne sax ñoom luy indi lor ci jullit ñi waa lislaam bu boobaa moom ba mu ko defee mu ngi mel ni ci la xottee accord ba intaqada ahduhu waaw accord ba leen lié ak jullit ñi nga xam ne ci accord boobu mooy ahdul ahdi xam nga waxoon na la yéefari bokkul surtout ñii nii nga xam ne ñii dañoo nekk ci tutalu jullit ñi léegi xam nga bokkuñoo nag waa Quraysh ci lañ la doon wax ne la kuffaar yi dafa am ay wuute te loolu lu jara am lu ama am solo la rawatina suñu jamono ji nga xam ne da ngay gis ñu bari di jóg naan dañuy jihaad dañuy kii dañuy nga gis ñuy rey ay nit teg côté ci jihaad lañ ne dañuy dañuy liggéeyal l'islam alors que préalable la pour pour jullit nit ñu xam loolu mooy jullit ñi dañoo wax rawatina ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw ba naan dañuy def loolu mooy waroo def loo xam ne yow ñu ne la yii yow. mais yow ñi nga faat nii ci terrasse yi wala faat leen fii ñuy naan ataaya wala di promener wu ci parc bi nga faat leen ñoo mais yow est ce xam nga ni ñooñu yow amoo droit faat leen nga nii nga naan ah subhanallah akhi qu'est-ce que tu tu viens de me comme yu mel noonu <laughs> mooy yow waroo woon a ñëw faat bakkan dafa foot doo faat ba pare door a taxaw ñu lay wax nga naan ah oui non dangaa waroon am lu leer yow l'islam bala ngaa poser benn acte dangaa war a xam lan moo ci acte bi yàlla ah ñun wolof yi gaa yi jàng laxdar yi en tout cas wala ñu dégg même buñ ko jàngul bokk na li gaa yi gina mokkal awwalu ma yajibu ala al mukallafi ah tasfihu imanihi di yërë di yëwanal sa li li njëkk a war ci mukallaf mooy ngay yéwénal sa lan sa ngëm yàlla te tamit te warul muy def dara di taxawal lenn wala di samp lenn wala di simp lenn lu dul mu xam ci loolu lan moo ci àtte yàlla <laughs> mais ñi la dàq wax loolu ñoo la dàq wuteeg àtte yàlla te sax du du sax seen life motive bu ñuy doxe di dem di xalaat naan lu la yàlla dogal wala lan la xalaat ci lan la lan la àtt ci lii laata ma koy def quel paradoxe quel paradoxe léegi mooy yow lan nga def mooy waxoon nañ la jamono yooyu ne la yéeféri dafa am ñeenti façon yéefér yoo xam ne jullit bi ñetti ñi amul droit laal leen laal seen karaw képp cof seen karaw ci lu metti rek amu ci droit yàlla tere nag mu koy mbéj wala muy nangu alalam wala yàlla tere mu koy rey ci la yonent waaye saa saa waxoon comme ni sax imaamul Buxaari képp ku rey muahadan kooku du xeeñtu xetu àjjana waaw mooy koo xam ne dafa nekk ci réewum jullit mi citoyen ab yéeféer boo xam ne dañ naan dafa am citoyenneté comme yéeféer lañ jox exemple simple rek yéeféer boo xam ne Arabie saoudite la dëkk waaw kooku di respecter waaye di joxe jizya di joxe impôt yi nga xam ne ñoom yéeféer yi ñoo koy joxe ndax kenn du ne yéeféer bi ah comme que nag réew mi réewum sharia la yow sa alal day indi sa salaire wala sa am sa ameel ñuy xool lan ñooñ ci war a génne zakat déedéet zakat yéeféer du ko génne déedéet moom loolu loolu même bu ko waree génnee du wér moo tax kooku du ko génne waaw al alil ko faaru mu muxaatabuuna bi furu'i shari'ati am la naam muxaatabuuna waaye loolu affaire àllaaxira la mais fii kenn du ne ko ay wax léegi yow kaay génne zakat déedéet gëmu ko gëmu ko mais nag dina joxe loo xam ne ci lañu koy aare aare ci protéger di ci da ko ci protéger di ci protéger ay bien am ak ay njabootam waaw te loolu day war autorité jullit ñi ñu taxaw ci loolu sécurité sécurité ay bien wam ak sécurité njabootam kenn du dal ci moom parce que yéeféer la wala loolu kenn du dal ci moom ah, mooy ko ku mel noonu hein bés bu ko nit respecté loi yi kii am ku ñëw jóge fee naan dangay jihaad ñëw faat ko naan j'ai tué des tué des kufaar Allah takbir <laughs> yeneen time ale saab saab nee kooku du dugg xetu aljana du xeeñ waajooju allahu akbar bu dee yéefér yi